أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi l-baabi th-thalaathiin ba'da l-mi'a kon insha allahu taala ñu ñëw fi nga xam ne moom lañ yemoon ci suñu jotaay génn doon chapitre cent trente baabu ru'ya wa ma yata'allaqu biha bunt bi nga xamante ne ni mooy euh, di wax ci wàllu gént ak li lëkkaloo gént ñu ngi woon ci xadis huit cent quarante mu ne woon moom al imaamu an-Nawawi rahimahullah wa anhu radiyallahu anhu muy sayyidina Abu Hurayra annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ra'aani fil manaami fasayaraani fil yaqaza laa yatamathalu ash-shaytaanu bi muttafaqun alayhi ci suy jotaay bi ñu génn mooy yonent bay saa saa ne woon man ra'ani fil manaam képp ku ma gis ci nelaw képp ku gént gis ma fa sayarani fil yaqaza di mën a ma gis ci jéebéer loo xam ne nelawul laa yatamassalu shaytaanu bi shaytaanu du jël sama misaal léegi nag ci suñ jotaay bi ñu génn gisoon nañ njàngat bu njëkk bi gisoon ci ay riwaayaat muy taxriij bi fan ngay fekk xadiis bi ak ni nga xam ne noonu la ko ña ko solo soloowe walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko waxe woon dige woon ko tey ñu war a gis dugg nag ci ñaareelu njàngat bi ak li ci tegu muy lëkkaale bi nga xam ne moom la suñu bunt bii am ak bunt bi te xadis bii boo am ak xadis euh, ak bunt bi kon xadis bi alhamdulillah lëkkaaleem ak suñu bunt bii di wax ci wàllu gént mooy xadis bii bushra la waaw xadis bii mbégte la bonne nouvelle la waaw al bashiru nadir al bashir alayhi salatu wassalam mooy bégal xeetam mooy bégal ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xam ne ñoo tënku ci diineem ji ñoo tënku ci sunnaam si muy jullit ñi di leen jox information capitale waaw boo xamante ne nii lahumul bushra wallahi lahumul bushra waaw ñoom ñoo am li nga xamante ni mooy bushra gu rëy mooy lan mooy képp kenn ci yéen ku yàlla dogal ci yow daldi lay xéewale nga gis ma na la leer na li ma gis loolu noon tawti ala waaw mbëmbës tën ngir borom bi jàppandal la nga daal may gis ci jéebéer loo xam ne nelawoo allahu akbar allah ndax bushra googu moom comme ni borom bi waxoon rek waaw alladina ala inna awliya allah laa xawfun alayhim dañu gisoon ko bi ñuy tàmbali bunt bi ala inna awliya allah laa xawfun alayhim wala hum yahzanun alladina amanu wa kaanu yattaquun lahumul bushra fil xayaati allah waaw lahumul bushra fil xayaati dunya wa alaa waawi alaa yëg ma yëgal leen inna awliyaa allah gis nga awliyaa u parandooy yàlla te jullit bu nekk parandoo yàlla ga léegi nag dañoo ëppalante ci ay darajaat ku nekk rek selon ce degré ragal yàlla. sa degré wéeru ci yàlla sa degré bee ci sunna yonent way sa sa sa degré sopp ko alayhi salaatu wassalaam waaw foofu la darajaat yi nekk mutawaafit mu mu mutafaawit mutawaafita mutafaawit mutafaawit waaw mutafaawita waaw tafaawata mooy loo xamante ne ni darajaatul mutafaawita dañoo wute waaw selon ku nekk rek waaw mu ne ñooñee de laa xawfun alayhim boo gëmee yàlla amul looy ragal loolu nag daa am lu mu laaj mooy nga nekk ci gëm yàlla ga lu la wax waaw mais bu dee yow dang ne da gëm yàlla dëgg la waaye lépp lu yàlla yi tere yaa ngi ci yaa ngi ci danger anta ala xatar waaye awliya yàlla yàlla yi laa xawfun alayhim amul lu ñuy ragal wala hum yahzanun amul lu ñuy jàq waaw bu ñu ragal lii ñëw seen kanam waaye buñ jàq ci li weesu ñoon ñooy ñan borom bi mu ne alladina amanu mooy ñi gëm yàlla wa kaanu yattaqun te doon teet seen borom tabaraka wa ci seen lépp waaw di làmboo ak li nga xamante ni mooy digalam yi tey sori tereem yi te yàlla tax gis gon gis nga lii la ñooy ama awliya gële eh, borom di leeral na ñooy ñan mooy alladina amanu seen pas-pas day baax dañu nekk ñoo xam ne ay bidaamaan waaw am ay pas-pas yoo xamante ni nii yu am problème la waaw waaye nag wa hum wa kaanu yattaqun waaw dañ doon teet seen borom fu ñu man di nekk li làmbook ay digalam tey sore ay tereem te yàlla tax lahumul bushra ñooñu nag lan mbégte gu réy gi daal di ñeel fil xayaati dunya ci àddina bu jege gi te doye di wa fil aaxira ak mu nekk mbég goo xam ne mawsuule waaw borom bi da koy jokkale di àddina ba alaaxira allahu akbar bushra yooyu nag bi ci gina rëy alal itlaaq ci lu ñu joyal bu àddina ak bu alaaxira laay wax boobu borom bi di tudd xam nga bañ koy waxoon nañ leen yonent bay saasaan hadis imaamu Tirmidi bi Abu Darda radiyallahu anhu Uwaymir umm nee bi mu ko laajee dana ko ar-ru'ya saaliha ne kenn masu te laajuma ko ba aaya bi wàccee ba léegi lu dul yow mooy gént bu baax waaye waxoon nañ la yeneen mooy boroom bi nee na fa bashir ibad bëggalal sama jaam yi ak yeneen ak yeneen ci ci àddina ci njéggalam ci li nga xamante ne suturaam ci ak dimbalam yooyu yëpp waaye alaaxira malaaka yi ñi nga xam dañuy génn àddina bu ñuy ñëw ah naan leen euh, bu leen am lu ngeen di tiit waaw ah. waaw ñi nga xam ne dañ ne rabbuna allah thumma istaqaamu waaw falaa xaw falaa xawfun alayhim wala hum yahzanun ta bi muy wax tatanazzalu alayhimul malaa'ika allaa taxaafu wala tahzanu wa abshiru bu leen ragal comme aaya yi rek laa xawfun alayhim wala hum yahzanun waaw malaaka yi ñëw di leen ko fendalil bu leen ragal dara te bu leen tiit bu leen jàq dara waaw waaw wa abshiru balli am ba des yéen da ngeen a war di ndaataatul da ngeen a war di bëggee bëggalan borom bi tabaaraka wa taala ak lim leen waajal loolu nag bi ci gën a rëy mooy gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar non bànneex boobu moom bànneex boobu moom kenn du la ko misaal waaw wala buñ la koy misaal c'est pour jegeñal la ko waaye ka ko mosu ko xam lu rëy loolu nag lañu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di xamal ni képp koo xam ne gis nga ma ci gént gént nga gis ma mooy kon yow xamal ne borom bi dina la defaral dina la jàppandal loo xamante ne dina la may nga man maa gis kàttan ga mu laaj waaw mën a dékku gis ma ci jéebéer fekk nelawoo allahu akbar al indi xadiis bi kon géntu jullit gi ni nga xam ne noonu la ko borom bi nekk ay kanu yoo xam ne borom bi da ko ciy jaaral di ko joxe ay bonne nouvelle ay ay ay xabaar yu neex waaw di ko ci wan ay mbir yoo xamante ne nii yu doy waar waaw mu mën a gis comme liñ ko waxe woon naan koo xamante ne nii sa maam joo xam ne xamoo ko sax nga mën koo dugg boo duggee ci bu la borom bi sóobee ci géeju xayaal googee muy àddina boobee mën na la ko faa wan te ndax mënoo gis photo masoo ko gis xamoo ko amaana sax turam mosoo ko dégg waaw yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam mi nga xamante ne nii kuy dugg ci l'islam ci moom ngay jaar ndax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah moo lay def julli suñu boroom nag di bégal ñi ko topp waaw ku boroom bi defal fadluhul azim ngëneelam gu màgg googee te mooy wan la ko ci gént mu nekk lan des signes avant-coureurs tawti ah mbëmbëstal ne la nag yow boroom bi dogal ah bi dogal ci dogalam la def ne yow mii ci ngëneelam yow di gis seen sang bi sama soppe bi waaw alayhi salaatu wassalaam ci loo xam ne ne la woo allahu akbar allahu akbar waaw waaye mu ñu ciy bégal di ñu xamal lëkkaaleem ak gént kene kon gént yenent way saasaam li mu wax kon dafa am mafhum luñ ci mën a dégg ci ginnaaw man ra'ani fil manam ku ma gis ci gént fa sayarani fil yaqaza di xël séef nga maa gis ci jéebéer ci yeewu la yatamathalu shaytaanu bi shaytaanu du jël sama forme du niru niruloog man kon loolu dañ ciy dégg ne kon am na gént yoo xam ne di nga gis ay nit ci gént ndekete yoo du ñoom ndax seytaane mi nga xamante ne nii manula jël forme yonent bay saa salaam man naa jël forme ñeneen comme niñ ko waxe woon surtout bu bëggee njuuy ay nit yoo xamante ne ni dañu am problème u aqida waaye ñoo xamante ne nii ay nit ñu baax lañ sax mais borom bi ci mbaanu te mu seetaan ngir bàyyi xool seytaane ndax nag li yabluwakum ayyukum ahsanu amala àddina bii dañu fee indi ngir mu nattuñu du tout le temps rek yow na ngaa gëm yàlla dara du ne dara lu naqari du la dal aha nga xoolal dundug yonent bi saa salaam ci ay xare la dëkkoon waaw noonu yi di ko di ko di ko waajal fu nekk waaw waaw xare bu mu jógee daanaka takkaan beneen te mooy ki gën a neex dund ci kaw suuf waaw dañ leen doon menacer Qaysar di leen menacer avant moom waa Abu Jahlin waa Quraysh doon ko menacé ca xare yàgg fu ne lu nekk daj na ko waaw lu nekk daj na ko te pourtant moo gën a neex dund waaw te mooy soppeeb yàlla waaw ndax achaddul euh, euh, naasi balaan al anbiya thumma al amsal fal amsal lim ko wax alayhi salatu wassalam wal hadith fi musnad imaamu ahmad wa tirmidhi rahmatullah alayhima waaw ñi nga xam ne ñoo gën a tar nattu mooy al anbiya yonent yi alayhimu salaam topp ku leen gën a niru topp ku leen gën niru kon lëkkaale baa ngoongu ak bunt bi kon ruyaa gént ku baax géntu jullit bu gis yonent bi alayhi salaam bushra ma fawqaha bushra wallah mbégte bonne nouvelle boo xam ne bonne nouvelle féetewu ko kaw te loolu mooy boroom bi signe la waaw mandarga la bu lay boo xam ne dina la wan soppeem bi alayhi salaatu wassalaam ci loo xam ne jiibiir la léegi nag ginnaaw lii nag ñu ñëw nag ci beneen façon jàngat yeneen yi nga xam ne moo ñëw ci xadiis bi mais nuñ koy dégg est-ce que nii riwaaye bi al imaamu Nawawi indi te ñu gisoon ko ci Sahih imaamul Bukhari ak yooyoog yooyu nga gis ne yenn yi bu riwaaye imaam Muslim bi dafa am laka annama mu ngi mel ni waaw ak nangam ak bi mel noonu wala gis gii nii ku ma gis ci gént loolu du problème bi waaye dina ma gis ci jéedéer waa loolu moom nan lañ koy déggee ñu ne la woon dañuy jël al imaam alxaafidu Ahmad ibn Ali eh, al Asqalaani daal imaam alxaafid ibn Hajar rahimahullah li mu wax ci Fathul Baari dajale fa waxu surahul ahadis yi. Euh, ak ñi nga xam ne ñoo leen jiitu ñooy ci ñoom ak ñi ko jiitu après buñ ci paree ñu jël li euh, borom rimah wax euh, Cheikh Al Hadji léegi al imaam al xaafiz Ibn am na yoo xam nag mooy day wax ne kii diw nee na wax tuuti indi waxu keneen demaat ba ci biir indiwaat luy àggale waxu diw moomee voilà. Eh, mënoon nañ ko résumer waaye nañ topp li mu wax waaw léeg-léeg di nga ne mais kii waxoon na ne sànq wax na ak ainsi de suite ak yooyu mais eh, nañ topp rek li mu wax comme niñ defoon ci jat eh, hadis bi ñu génn léegi mu ne wax waqiila léegi nag mu des mu ne wa qawluhu fa sayaraani ndax wax ji yëpp foofu la <laughs> ku ma gis ci gént ku ma gént moom loolu du problème ndax gént moom lu ne nga fay gis waaw loolu moom du moo tax ñu waxoon la te suuratul eh, borom bi di nettali biru eh, kii nu mu tudd al eh, mi'raj ak isra bi nga xam ne ci lay wax ne ñun ñoo def borom bi tabaaraka wa taala ba nga xam ne moom nga gis mu nekk fitnatan linnaas loolu moom ci suuratul Isra wa iz qulnaa laka inna rabbaka ahaata binnaas wa maa ja'alnaa ar-ru'ya allatii araynaaka illaa fitnatan linnaas wash-shajarata al-mal'uunata boobu fil Qur'aan loolu moom mooy ru'ya boobu du du gént parce que bu doon gént la fitnaalul kenn waaw gént gént moom man ngaa gént gis sa bopp yaa ngi nii biir Ndakaaru gis sa bopp biir New York jékki-jékki yaa ngi ci. même pas ñaari seconde nga nekkaat gisaat sa bopp ci biir gént gi Johannesburg as Afrique du Sud gisaat sa bopp biir Bawol alors que yaa ngi ni woon Dakar fii nga tëdd di nelaw waaw mooy loolu moom loolu <laughs> loolu jurul fitna ci kenn waaye moo tax foofu du ruyaa bopp déet mooy gis waaw yonent bay saa saa wax jum leen ne moom moo dem ak xolam ak yaramam loolu moo jaax moo tax gaa yi ne woon ci sikki sàkk léegi nag mu ne wa qawluhu kon wax ji yonent bay saa saa wax ne fa sayarani ku ma gis ci gént de diñ ma gis mu ne maanaahu fa sa yaraa tafsira maa raa waaw mu ne loolu dane ba'dul mutakallimin wa qaala ba'dul lenn ci mutakallimuuna yi ñi nga xam ne ci ilmul kalaam la yëngu ci wàllu tawxid ak yooyu moom moo wax lii ne loolu li ci yonent bi saa saam jublu mooy maanaawam mooy fa sa yaraanii mooy mooy fa sa eh, mooy dina gis fa sa yaraa tafsira maa raa mooy képp ku ma gis ci gént lay firi sa gént googee ak la koy euh, firi loolu dañ ko gis loolu la yonent saasalaam salaam di wax ndax li annahu xaq ndax gént ndax moom dëgg la yonent baay saa salaam waaw wa ghaybun fii fiihi waaw léegi nag boo ko gisee mooy kumpala boo xam ne yow dañ loo dañ koo sànni ci yow léegi nag gis bi nga gis yonent baay saa salaam waaw lan mooy xikma bi lan mooy sagesse bi ak lu tax boroom bi wan la ko loolu mooy boroom bi mooy yow loolu di nga ko di nga ko nekk koo xam ne fa sa kooku yow boroom bi dina la wan tafsiru sa gis goog yeneen way sa saab lan la ci jublu ba wan la waaw mu ne kon benn goog mu ne waqiila am na beneen wax ginnaaw bi wax jee am na ñeneen ñu ne noo maanaaw fa sa yaraani fil qiyaama muy képp koo xam ne gis nga ma fii ci àddina bi fa sa yaraani xel nga maa gis fil qiyaamati bésub taxawaay ba waaw loolu moom danga maa gis moom ci bésub taxawaay ba am na waaw kay léegi waaye mu ne wala faidata fi hadha taxsiis mu ne waaye nag moo jagleel bi moom amul benn njariñ ban ban njariñ moo ci am ñu naan dina ko gis yawmal qiyaam ah waaw parce que yawmal qiyaam ku ko gént ku ko géntul yëpp di nga ko gis ah moom alay saar sax kon kon kon kon ban ban ban ban ban jagle moo am ci mu tëngu ko fii ah mu ne wa am naa qawluhu waaw kanta waxam ji wax fa ka annama ra'ani ci yenn riwaaya yi waaw fa ka annama ra'ani képp ku ma gis ci nelaw ci gént mu ngi mel ni man nga gis mu ne lool fa huwa tashbih lool melale la wa maanaahu maanaawam annahu law ra'aahu fil yaqadati la taabaqa maa ra'aahu fil manaan fa yakunu al awwalu haqqan wa haqiqa wa saani haqqan wa tamthila moom la imaam al haafiz ibn kii al faqih ibn abd al maliki Ibn al-Arabi doon wax ci bi weesu mu ne Kantaa wax jim ne mu ngi mel ni ku ma gis mu ne loolu melale la maanaawam nag mooy këne euh, moom bu ma gisoon ci jéebéer ci loo xam ne nelawul ki ma gént loolu dina dëppoog li nga xamante ne nii moom la gis ci nelaw bu ko defee mooy gis gi ma xam ne moom la may gis bu dee mooy danaan euh, euh, ku ma gént gis ma ku ma gént gis ma woon yonent way saa saam mooy bu ma gisoon ci biti bu ma gisoon bi may dundoo ah bu ma gisee bu may dund mu gis ma mooy la mu gént dina day dëppoo day conforme ak li nga xam ne moom la gis bu ko defee nag mooy lim la njëkk a wax mooy gis gi nga xamante ne nii ci biti la bu ko gisoon loolu xaqan wa xaqiqa mooy dëgg-dëggal parce que yonent bay saa saanam mu gis waaw fekk mu ngi dund fay ca Medina ala gi daa saa su saa wala Makka waaw wa xaqiqa loolu réalité la wasaani kanta ñaareel bi te mooy gént gi loolu tamsiil la xaqan dëgg la tamit de waaw wa tamsiilan waaye nag misaal la mooy bokk ak di gis euh, euh, bi nga xam ne mooy bésug jé bi nga xam ne mooy dañ koo gis alayhi salaatu muy dund qaala mu ne wa hada kulluhu mu ne lii lii lépp nag mooy idaa ra'aahu ala suratihi al-ma'ruufa lii lii ñuy wax nii lépp nag mooy bu dee na da ko gis moom aji gént ji gis yonent bi alayhi salaatu ci meloom bi nga xam ne moom lañ ko xame fa in ra'aahu waaye bu dee da koo gis ala xilaafi sifatihi fa bu dee nag dafa gis yonent bi alayhi salaatu salaam ci loo xam ne wute nag ni mu ko melalee ci téere yi saxaaba yi Abdullah radiyallahu anhu daal di koy décrire melale ko loolu moom misaal la waaw non loolu ay ay am sa tamsil kii la am saal la de waaw mooy ay misaal la waaw lu la ci yàlla bëgg a wan la moo tax mu wan la yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu am loo xamante ni nii amaan nga gis ko mooy mu wàññeeku ci moom waaw loo xam ne. dafa taxoon ci moom comme liñ la waxoon mooy moom dafa sikkimam dafa nekkoon lu lu lu fees waaw yow nga gis ko amul sikkim comme lu mel noonu moom la naan lool bu dee lool am sàll ay ay misaal la daa am yow lu la ci borom bi bëgg a wan waaw léegi nag eh, fa in raahu mu ne nag bu dee da koo gis muqbilan mu jëm alayhi dëgmal waa ji ko gis ci gént fa huwa xayrun yi loolu dëgg eh, eh, lu baax la ngir ku ko gis wa fiihi ak yiw gu nekk ci moom waalal aksi bil aksi kanta ku ko gis nag mu wan la gannaaw nga gis ko rek yeneen saa salaam tourné wan la gannaaw di dem ah loolu moom day wane ne ah loolu safaanu yiw la waaw mu ne wa qaala an-Nawawi mu ne al imaam an-Nawawi nee na qaala Iyaad mu ne al imaam al qaadi Iyaad de nee na rahimahullah ibn Muusaa al-Maaliki al-Maghribi mu ne yahtamilu an yakuuna al-muraadu bi qawlihi faqad ra'aanii aw faqad ra'a al-haqq anna man ra'aahu ala suratihi fi hayatihi kanat ru'yaahu haqqan wa man ra'aahu ala ghayri suratihi kanat ru'ya ta'wil waaw mu ne imam al-Qaadi Iyaad de nee na waxu yonent bi alayhi salaatu wa salaam nii day yenu que ne waxam jim lim namm ci wax jim ne faqad ra'aani kooku de dëgg dëgg gis na ma wala boog mu ne faqad ra'a al-haqq kooku gis na dëgg wala képp mu loolu li muy tegu mooy mën na yenu ne wax ji lii la que ne képp ku ko gis ci meloom bi nga xam ne moom la amoon bi muy dund moom yonent bi saa saam kooku de géntam mooy gis gi mu gis dëgg la loolu moom mooy wax juñ jóge rek waaw dañu topp rek li imaamul xaafis wax waaye sinon yii nii yëpp mënoon nañ ko tënk fenn quoi ah mu ne waaye waman ra'ahu ala ghayri surati ku ko gis nag ci loo xam ne wuute naag melo bi nga xam ne moom lañ ko melale moom yonent bi saa salaam kooku kaanat ru'ya ta'wil kooku mooy géntam googu dafa laaj interprétation waaw bu dee da koo gis nii muy ni mu mel. moom yeneen way saa saam ñu ko xame woon ci kaw suuf fii loolu moom leer na waaye bu dee da koo gis ah mooy nga gis benn cër ci moom manque waaw wala comme li ñu waxoon sànq amul amul sikkim sikkim bi guddul wala amul karaw du tout wala ñu gis ko mu nekk jeune wala nga gis ko mu nekk euh, koo xamante ne nii euh, mooy ndaw goo xamante ne nii euh, pas moom bi mu nekkee ndaw nga gisee ko noonu déedéet mais nga gis ko mais mu mel ni benn xale bu ndaw yu mel noonu ak yoo xamante ne nii daal wuti nag ni nga xam ne noonu lañ ko xame woon loolu day laaj interprétation ku ko xam daal di lay interpréter sa gént gi mu ne waaye wa ta'aqqabahu imam an-Nawawi bi mu indee waxu imam al-Qadi Iyad bii mu daal di ñëw ci gannaaw ne fa qaala hadha da'if mu ne waxu imaam al-Qadi Iyad bi dëgërul dafa faible bali sahih liy dëgg mooy annahu yaraahu haqiqa mooy ñaar yëpp képp ku fi gis yonent bi alayhi salaam moo xam gis nga ko ak niñ ko melale woon fii ci kaw suuf alayhi salaam bi mu fiy dund wala ñu gis ko mu am lu manqué ci moom wala beneen ci beneen melo sax buuteeg boobu waaye leer na la parce que ku gént yonent bi alayhi salaam doo ci am dut doo am dut ne moom nga gis waaw léegi nag est ce que day melo ba nga xam ne moom lañ ko xamee woon loolu moom la ku mel ni Muhammad ibn Sirin doon wax moom lañ gisoon riwaaya Imaamul Buxaari mu ne bi neen qaala Muhammad qaala Abu Abdillah Ah, mu ne Abu Abdillah al Bukhari nee na Muhammad de nee na mooy Ibn Sirin képp ku ko masoon a kii danaan ko melaleel ma ko waaw mu ne moo mu ne da da doon wax ne loolu mooy ci kii ga ci ci mooy à condition kooku gis ko ala suratihi fii xayaati nam meloon bi muy dund loolu moom la la euh, euh, sauf que imaamu Ibn Sirin moom bu wuteeg loolu danaan la yow gisoo ko alors que kii imaam waxoo al imaam al Qadi Iyaad wuute moom da ne bu dee meloo meloo du melo boobu nga gis nga yonent a alayhi salaatu salaam gaa waaye ci beneen melo loolu daal laaj interpretation Imaam An-Nawawi ma ne ma ne lii lépp dëgërul lii dëgër daal mooy képp koo gis moo xam kooku dëgg nga gis réalité haqiqa sawaan kaanat ala sifatihi al-ma'rufa aw ghayriha voilà moom gis nga moo tax ma ne la woon Imaam An-Nawawi di nga gisaale dañuy jeexal jotaay bii lan mooy position te xadis bi mu tànn riwaay bi mu tànn version bi mu tànn ni ñu indee xadis bi mu tànn indi ko ci bi day wane moom fi mu àgg. fi mu bokk mooy ma ne yonent saa salaam daal képp ko gént gis ko jeex na waaw moom nga gis non côté boobu moom moom nga gis que ça soit melo bi ñu ko xamee woon la wala du moom c'est la même chose moom nga gis voilà mooy mën na bañ a nekk même chose waaye dalaa bëgg wax ne daal moom moom nga gis moom waaw moo xam moo xam moo tax mu ne moo xam mu nekk ci melo bi ñu ko xamee woon wala beneen waaw waaw léegi nag bon al imam al kii euh, al hafiz ibn Hajar mu <laughs> diggante al imam al qadi Iyad ak al imam an-Nawawi mu ne walam yazhar li ah min kalam al qadi ma yunafi dhalik waaw bal zahiru qawlihi bal zahiru qawlihi annahu yaraahu haqiqa fi al halayni lakin fi al ula takunu ru'ya mimma la yahtaju ila ta'bir wa thaniya mimma yahtaju ila ta'bir waaw te nag li imam al-Hafiz Ibn Hajar wax loolu mooy dëgg-dëgg li imam al qadi wax waaw mooy imam an-Nawawi li mu dàqal imaam alxaafid euh, euh, euh, alqaadi Iyaad ne loolu dëgërul mooy imaam alqaadi Iyaad ndax waxam garaawul moo tax kii imaam alxaafid na Hajar ne ma man de walam yazhar lii min man de wax dëgg feeñul ci man ci waxu al imaam alqaadi maa yunaafi daalika lu dàq lii imaam an-Nawawi wax alors imaam an-Nawawi da ne ma ne gis ko ci suura bi mooy melo bi mu amoon wala bu ko wutee loolu lépp benn la mooy mooy mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis voilà. moo ci yam xaqiqa la xaqiqa la dëgg dëgg la moom la voilà imaamul xaafis na xajar ne mais man qaadi Iyaad wax gisuma luy daq lii euh, li imaamul Nawawi wax mooy loolu la mooy imaamul qaadi Iyaad loolu rek la wax sauf moom dane waaw li feeñ ci waxam mooy ñaar yi boo gisee gis ko ci melo bi melo meloon yoo neen tumari wala bu ko wuteeg moom mais loolu dëgg la waxu qaadi waxu lu du dëgg de donc xaqiqa la waaye laakin waaye bu njëkk bi mooy bi nga xam ne moom da koo gis ci meloom bi nga ko xame woon moom alayhi salaam loolu soxlawul ñu koy interpréter leer na moom la alors que ñaareel bi bu dee ci beneen melo nga ko gis loolu daal laaj ñu interpréter ko loolu kese la mu ne qaala al-Qurtubi waaw mu ne al-imaam al-Qurtubi nee na ixta uxtulifa fi ba fi maana al-xadiis boroom xam-xam yi di wuute nañu ci moo xadiis bi lan mooy maanaawam fa qaala qawmun mu ne am na ay nit ñoo xam ne dañu ne ci boroom xam-xam yi ci ñoom huwa ala zahiri waaw ma ne nii mu ko yonent way saa saab waxe nii la waaw képp ku ko gis ci gént ko gis nii ci biti waaw fa man ra'aahu fi nawmi ku ko gis ci nelaw ra'a haqiqatahu ma ne luy dëggal loolee dina ko gis ka man ra'aahu keem ki nga xam ne moo ko gis fil yaqada zati sawa moo ki ko gisoon ci euh, bu yeewoo moom yonent way saa saam te waajooju nelawul comme saxaaba yi sawa moo yem ma ne ku gis yonent bay saasaam ci nelaw daal nga gént daal di koy gis yàq ki ko gis bi muy nelaw bi bi bi nga xam ne ci lay dund fii jéebéeru nelawul deful dara yéen a yem waaw léegi nag qaala imam al-Qurtubi mu ne wa hadha qawlun yudraku fasaduhu bi awaa'il al-uqul mu ne wax jii moom wax la joo xam ne dañuy dañuy daj ak yàqam ak yàquteem ci daal beenu jarul sax xalaat bu sol loolu la bëgg a wax non wax jii moom da koy dégg rek ci ku am xew xam ne lii moom du dëgg wax jii demewul noonu waaw ku ko gis yonent bay saataan ci gént nan nga mën a mele ni Seyna Abu Bakar mi ko doon gis ak ñoom Seyna Abu Hurayra ak ñoom Seyna Ali radiyallahu anhu ah loolu mooy lan wa yalzamu alayhi an la yaraahu ahadun illa ala surati allati te loolu kon kii daa bëgg a wax ne kon bu boobaa day obligé que ne kon kenn du ko gis lu dul ci melo bi nga xam ne moom yonent bay saataan noonu la meloon wa an laa yaraahu raa'iyaani te loolu day day wane ne kon kenn du ko gis fii aanin waahidin fii makaanayn ci benn jamono eh, benn waxtu ñu gis ko ci bërëb yu wuute kii nekk New York gilt yonent bi alayhi salaatu kii nekk ko nga xam ne mooy Johannesburg daal di koy gis léegi loolu mel ni lool kon bu boobaa loolu kon eh, eh, loolu du mën a nekk wa an yaxyal aana te kon kooku waxam ji li muy tekki waa ji wax lii kene kon yonent bi alayhi day dund léegi wa yaxruju mu génn min xabri qabrihi ci xabru mbaale saa saam wa yamshi muy dox fil aswaaqi ci marché yi wa yuxaatibu naas di waxtaan ak nit ñi wa yuxaatibunahu ñuy wax ak moom waaw ah. wa yalzamu te tamit day day obligé min daalika ci waxam ji an yaxluwa mu daal di euh, wéet xabru xabruhu mooy xabrum ba min jasadihi asharif mooy yaram yaramam mu sell wu sell bi moom yonent may saa saam kon daal xabrum ba dafay génn kenn doo doo doo ko nekk falaa yabqaa doonul des min qabrihi ca xabrum ba fii shay dara. fa yuzaaru ñu dem di ko di ko eh, ziyaare ndekete yoo mujarradul qabru ñun daal la ñu nekk di siyaare ku koy siyaare mooy xabru bu amul dara la hmm? wa yusallimu waa ji ñëw di siyaare di nuyu ala ghaibin koo xam ne newu fi li annahu jaizun an yura ndax boobaa day possible ñu gis ko fil layli wan nahaari ma ittisalil awqaati ala haqiqa fi ghayri qabri mooy nan lañ bu boobaa kon loolu ci waxu wax waa ji day possible ñu man koo gis guddeeg bëccëg ànd ak waxtu yi ni ñuy taqaloowe ci réalité mooy ba mu doon dund Medina noonu noonu yow nga dund gën a moom noonu fii xayri xabrihi euh, foo xam ne wuute nag xabroom ba mu ne wa haadihi lii jahalaatun ay réer la yoo xam ne yaa laa yaltazimu biha man lahu adna maskana min al kenn du ci lonk lu dul ko ko xam ne am na lu lu gën a néew a néew ci wàllu xel du wax wax ju mel nii te du ci lonk bon aji wax ja nag xaw ma exactement man li mu wax mais bu dee ne dalaa bëgg a wax bu dee ne bu dee amaana rek imaamul Qurtubi li rahimahullah li tax muy wax lii du ñàkk ne aji wax jooju loolu lu ci mooy noonu la ko gisee que ne euh, mooy euh, ku euh, gis yonent way sar saam di dund ak moom noonee comme ni saxaaba yi radiyallahu anhum doon dundeek moom muy ñëw ci marché yooyu waaye je ne pas mais bu dee ne par exemple ci gént la même ci yàqara loolu lu ci nekk loolu daraa ci loolu man a nekk te loolu dinañ ko gis après loolu par exemple bu dee loolu la xaw ma exactement wu aji wax ji ndax imaamul xaafis ni nga ko tudde nii noonu la ko tudde waaw ne rek am na ko ñu ne maanaawam mooy eh, que ne da koy gis xaqiqa comme si eh, nu mu muy dund léegi eh, bon waxul sax léegi loolu sax dugg ci imaamul Qurtubi moo ne koog daa bëgg a wax waxam jooj day pousser ne kon moom Euh, euh, kon moom day day day dund ak moom yonent way saa salaam muy wax ak nit ñi di dem ci marché yooyu kii comme ni mu ko doon defee léegi bu ko defee xabroom bu mu wéet loolu lépp par exemple bu dee ne waa ji ci côté gént gi lay wax ak tamit même yaqaza ñi koy gis yaqaza nga xam ne nit day mën a gis yonent way saa yow li ñu waxoon nga nekk Makka yonent way saa nga gis ko nii saa barrière nga gis ko nii euh, ren laay wax léegi nii laay wax tey waaw muy le septembre Euh, li nga xamante ne nii mooy deux mille waa ji deux mille vingt quatre rentrée scolaire en euh, France waaw waaw dëppoog li nga xamante ne nii mooy le vingt huit ah ah vingt neuf vingt neuf safar mille quatre cent euh, quarante six waaw waaw loolu noonu ma ne <laughs> loolu muy bañ par exemple loolu mën naa nekk. loolu daa mën a nekk te dinañ ko gis après bu ñuy gis surtout al euh, bon euh, buy wax waxu imam ibn abi jamra radiyallahu anhu ñoo ko wax léegi waaye surtout bu ñuy gis li a cheikh alhaaj omar buy dajale waxu euh, akabir suufiya yi ni ñu wax ci lii ci côté bii loolu daa man a nekk kay yonent bi alei satu salam loolu loolu tekkiwul mukk ko ne xam doom ba day wéet waaw est-ce kenn nee na yonent bi alei satu salam lii sax waruma ci woon dugg ni ma war a bàyyi ba loolu mais c'est juste comme ni imaamul xaafis defoon leeral euh, li imaamul euh, Qaadi Iyaad wax imaamul Nawawi dégg ko neneen ñun itam dañoo jàpp ne aji wax ji wax imaamul xaafis waxul kan la mais imaamul Qurtubi dugge ko nii ñun dañu jàpp ne bu dee ne waxam ci biti nii lool la euh, ñun niñ ko jàppee mooy ne waxam daraa ci newul garaawul ndax waxul ndax jubluwu ci kene xabru yonent bay saa saam day wéet parce que yonent bay saa gis na bi muy Isra nee na gis naa Seydina Muusa alayhi salaam gis na Seydina Yuunusu ci yoon bi ah yulab bi yulab bi yaat ñu ñuy def talbiya di di benn koy aj ba pare mu dem Jérusalem mu dem ci asamaan yi gis leen waaw gis fa Seydina Muusa alayhi salaam ba mu koy wax ci wàllu julli yi waaw ba mu koy wax ci juróom benneelu asamaan waaw bi aadamin marra isa yunusun sum bi aadamin marra isa yusufin ah waxan wuxin summa haaruna Muusa wal abir rahimi ca sixième asamaan la romb Seydina Muusa alayhi salaam ba waxtaanam yooyu naata la sa boroom jox ah, ah ci mu ne ko ci julli mu wax ko cinquante mu naan ko dellul mu wàññi la te pourtant bi muy ñëw romb na ko ci xabroom tamit nee na romb naa Muusa ci xabroom it muy julli waaw nee na romb naa Muusa ci xabroom muy julli mu ñëw ci asamaan gis ko wàccaat Jérusalem jiite yonent yëpp alayhi salaam fekkaat ba Seydina Muusa est ce que loolu dañ naan Ah, loolu kon te lool du ay géntaan ah. yonent bay saa saa moom lañ la doon wax sànk bi ñuy tàmbale wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas loolu du lu mu dudd la woon du ay gént léegi est kenn nee ne boobu borom bi daa dindi daa wéetal xabrub Seydina Muusa Seydina Muusa newu fa ah. mbir mi à vrai mooy mbir mi lenn la mooy yonent yi alayhimu salaam borom bi da leen di may bu ñu seen ñu man di nekk bërëb yu bari yu wute yu nekk bërëb yu bari te wute te loolu képp mooy tax nit mën a gis yonent bàyyi saab saab ci benn bërëb ci même wàll wi keneen gis ko loolu nag ñi ko xamul xamuñu ko waaw ku ko xamul manoo lu dul ne lii man da nekk lii man da lii mais bu ñu ñëwee ci waxu akaabiru suufiya te loolu réalité la waaw yonent bàyyi saab saab waxam moo ko wax képp ku ma gis ci nelaw ku ma gént di nga ma gis ci biti te waxul ne ah boo may gis nag yow kisee may gis keneen ku nekk feneen même bu dem dégg mënumaa gis waxu ko loolu ñun suñuy xel la ñuy doxal ak jàpp ne nii alors que mbiru yàlla inna allah ala kulli shay'in qadir waaw borom bi nga xam ne mooy jël ay nit dupliquer def leen ñu bari waaw kooku loolu jaaxalu ko waaw <laughs> loolu jaaxalu ko allahu akbar kon loolu lu lu lu jara bàyyi xel la moo tax wax jii nii imaamul bii di dugg uh, uh, borom wax ji bu dee ne uh, comme ni ko ñee di waxee la que waaw mën nañ ko gis fii kay yaqazatan yonent bi saa saa am ndax géntoon nga ko borom bi may la capacité boobu mais mën nga ko gis fii keneen gis ko feneen en même temps waaw suura mën nga ko gis mën nga gis réalité léegi nag eh, eh, eh, lan ngay gis exactement lan la. mais meloom la moo tax ci yenn riwaay mu ne laa yatamassalu shaytaanu bi su fi bi fi surati waaw ak laa yatamassalu shaytaanu bii man ci sama bopp manula nirul ak man mais sama melo sax manula du essayer di melo sama melo kon ñu xam ne kon am na ñoo xamante ne ah borom bi bu leen mayee ñu gis yonent bay saab dina leen may ñu gis suuraay yonent bay saab bi nga xamante ne après xaqiqa boobu dinañ ci ñëw insha allah bu ko ni ko Cheikh Abdul Aziz ibn Mas'ud ad-Dabbagh radiyallahu anhu leerale insha allahu léegi kon nañ continuer léegi nag ginnaaw bi al imaam al-Qurtubi waxee lii imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne wa qaala at-taa'ifa mu ne am na benn mbooloo boo xam ne nee nañ maanaahu maanaawam xadiis bi mooy anna man ra'aahu ra'aahu ala suratihi allati kaana alayha wa yalzamu minhu anna man ra'aahu ala ghayri sifati an takuna am na benn mbooloo nag boo xam ne dane képp koo xam ne gis na ko yonente bi alayhi salaatu salaam mu nekk ba koy gént di ko gis mooy da koo gis ci melo bi nga xam ne moom la meloon moom la nekke woon ci kaw ci àddina loolu day obligé que ne képp kon ku ko gis ci beneen melo bu wuteek Ah, ni ñu ko xame woon ci kaw àddina yonent bi alayhi salaatu salaam saxaabaami radiyallahu daal di koy melale kooku moom bu nee ko noonu kooku meloom kooku géntam ay abraaf la ay njaxasi gént nag moo dëppook li imaamu Nawawi doon ne ma ne dara wax lépp xaqiiqa la nga nekk waaw kay waxu imaamu ñii moom doon na dox waaw mais quant à waxu lee du dëgg ah. ki nga xam ne gisoo ko ci melo waxu la gént kéntu ko du dëgg dana la rek daa laaj misaal daa laaj ta'bir daa laaj misaal la voilà mais waxu la ne du dëgg alors ñi moom dañ boo ko gisawul ci ni mu meloon moom yonent bay saa sam ni ñu ko décrire woon yow moom sa njaxasi gént nga boo gisoo ko loolee mooy lii te lii mooy dëppook waxu imam Muhammad ibn Sirin bi nga xam ne moom la doon wax dañ wax ko sànq imam al-Bukhari ne rahimahullah qaala Muhammad qaala Abu Abdillah Euh, mu ne Muhammad ibn Sirin de nee na ala suratihi il faut mu nekk ci euh, niñ ko xame woon ci melo biñ ko xame woon wax jooju mooy wax ji waaye mu ne wa min almaalumi annahu yura fi nawmi ala xaalatin tuxaalifu xaalata fi dunya min al axwaali allaa'iqati bihi wa taqa'u tilka ru'ya haqqan kama law ru'ya euh, mala'un daaran ah ah kama euh, non kama law ru'ya mala mala un daaran bi jismihi euh, masalan waaw euh, léegi mala a mala a mala a kama law ru'ya mala a daaran bi jismihi masalan fa innahu yadullu ala imtisaali tilka daar bil xayr walam yatamaktab walam walaw tamakkana ash-shaytaanu min at-tamthiili bi shay'in mimmaa kaana alayhi aw yunsabu ilayhi la aarada umuuma qawlihi fa inna ash-shaytaana yatamathalu ah, bihi imaamul xaafid daal di dàq wax ji ne waaye xam nañu ne nan lañ mën a waxee ku ko gisul leer na yonent saa salaam la mais yow biñ ko gisee melul ni niñ ko décrire loolu nan la mën a nekk que ne ay jaxasi gént la waaw loolu manu la nekk noonu ndax xam nañoo que ne képp ku gis yonent bi alayhi salaam ci xaal boo xam ne wute na xaal bi mu newoon ci àddina ci xaala bi boo xam ne mu nekkee jeune ndax nit mën na ko gis borom bi wan ko ko bi muy door a euh, bi mu nekkee jeune am vingt cinq ans loolu borom mën na la koo wane noonu. xam nga ne boobu wuute nag bi nga xamante ne nii ci la ama euh, 60 ans par exemple loolu day wute voilà léegi loolu mooy ne euh, euh, bu dee ne dafa wuute yow borom bi c'est possible mu ne loolu yëpp xam nañ ne loolu lu ñu xam la que ni yonent bay saa saa nit mën na koo gis ci xaal boo xam ne dafa wuuteeg xaal yi ñu ko xamee ci àddina yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo yell ak moom te bu boobaa nag du tax ñu ne gént googu du dëgg te gént googu dëgg la waaw mu ne mu ne mu ngi mel ni waa joo xam ne daa gis yonent bi alayhi salaatu mala adaaran bi jismihi bi jismihi masalan mooy yonent bi alayhi daal di fees benn kër yaramam bi mooy mu gis benn kër boo xam ne kër gi lépp yonent bi alayhi moo ci fees del masalan misaal mu ne loolu li muy xam nga loolu est-ce que yonent saa noonu la meloon fii no mu ne fa innahu loolu nag lenn lay day tegtal yadullu ala imtilaa'i kene kër goog daa fees tilka daar bil xayr dafa fees dell mu ne ndax possibilité kii lii wax aji wax jii nii naan lool adras la bu dee ni gisoo ko ci ci ci forme bi mu amoon loolu loolu noonu bu doon saytaane man na ko walaw tamakkana saytaanu min at-tamthil bi shay'in mimma kaana alayhi aw yunsabu ilayhi bu dee ne saytaane mën na di niru niru le loo xam ne yonent bay saa saam ci la newoon wa aji wax jee waxam ba léegi duggagul parce que nee na il faut mu nekk ci kaw lim ni meloon waaye aw yunsabu ilayhi wala boog saytaane man di meloo loo xam ne moom yonentuwaay saa sam dañ ko koo askanale ci gént mu ne bu boobaa la arada kononte kon day wuuteeg day day day day dem mbëkk ah, daal di wuuteeg umumu qawli mais li nga xam ne dafa joyal ci waxam moom yonentuwaay saa sam bi mu wax ne fa inna shaytaana dëgg-dëgg shaytaana laa yatamassalu bi mënula jël sama misaal waaw mënula jël sama misaal kon loolu day wuuteeg lii waaw te kon bu boobaa shaytaane am na possibilité nga gis yonent bay saa saam ci beneen wàll wàllu kon boobu nekk ci aytaane moom moo ci moo ci moo ci am mais mise di def loolee loolu loolu loolu xawlu dàq la wax ju dàq la <laughs> waaw mu ne fal awlaa li gën a kon an tunazzaha ñu soril ru'yaahu mooy gisug yonent bay saa saam ci gént wa kadha naka noon ru'ya minhu gis dara ci moom aw mimma yunsabu ilayhi wala loo xam ne luñ koy askanale an zalika ci lii lépp naan ay adghat la nan lay nekk adghat mukku fa huwa ndax loolu ablagu mooy li gën a jote fil xorma ci orma bi nga xam ne moom lañ ko moom lañ ko waral moom yonent way saa saa wa al yaquta loolu mooy li gën a approprié bil isma ci li nga xam ne mooy ñoŋal bu ko yow borom bi ñoŋal ba iblis di manal dara ci ay mbiram wala di feeñ ci meloom ak yooyu kamaa ni nga xam ne asama min ash-shay usima min ash-shaytaan fil nga xam ne yonent bay saasaabe biy dund noonu la ko waroon bi muccale daal di koy protéger ci li nga xam ne mooy shaytaane naka noonu buy nelaw kuy nelaw gis koy nooni la kon lii nooy wax ji léegi nag al imaam daal di indi beneen wax mu ne qaala